bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi te imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi daal di koy wax mu ne wa minha jawaazu kadibil insaani ala nafsi wa ala ghayrihi ida ida lam yatadamman dararun dararu dhalika dhalika al-ghayri ila ida kaana yatawassalu bil kadibi ila haqqihi kama kadaba al-Hajjaj ibn Ilaat radiyallahu anhu ala al-muslimiina radiyallahu anhum hatta akhadha maalahu min Makkata min ghayri madarratin lahiqat al-muslimiina min dhaalika al-kadhib léegi mu ne bokk na ci liñ ciy jànge mooy possibilité wu nit ki wax lu amul ci boppam mooy wax lu wuteeg lu am ci boppam ci ay mbiri boppam nit ki di wax ci boppam loo xam ne amul i wa ala xayri mais wax ci keneen ku moom mbokkam loo xam ne amul mais ci condition la ida lam yatadamman dararun dararu dhalika al ghayri ida kaana yatawassalu bil kadhib ila haqqi loo xam ne que wax jooj muy wax lu amul ci waa ji du du indil problème ay lor ci waa jooju muy wax loolu ndax bu dee ne waa ji yow da wax loo xam ne amul ci benn waay loolu nar ko indi ay problème comme ma ñëw <laughs> di dawal oto euh, euh, yorumay papier police yi jàpp ma ma ñëw contrôle euh, bonsoir contrôle de les pièces de la voiture ma joxe pièces yi comme que euh, pièces yi Babacar Ndiaye ci ne président Babacar ah këyitu oto bi man yoruma yi samay këyit yoruma ci dara ñu ne ma yow yaay kan man ma ne Babacar Ndiaye yoruma permis mooy infraction la maa ngi dawal sans permis même bu dee kayitu carte grise bi turama ci ne ma wax yooyu yépp ne moom la mooy amul de toute façon man maay man man man mii <laughs> xam nañ ma ma ne Babacar Ndiaye la tamit gars yi def PV yeeg yépp ñu def ko ci turam ak yooyu yépp après man ma dem sama yoon mooy loolu mais indi na indi naa ko lor wala non gaa yi ba pare mooy yamul foofu ci permis ñu war ci am retrait de points tamu mooywul mu war ci am procès bu dee loolu dina ko juróom mooy dama jox exemple kese retrait de points peut-être mu am ci wala boog daal ay amende yoo xam ne dina mooy loolu lay doon ci moom ak yooyu ba pare man ma toog mooy loolu awma droit bi awma droit bi ndax lan man li may def mooy waxuma dëgg te tam en plus mbir mi day indi lor ci kaw kooku mu ñàkk ciy point am xaw ma woon ndax deux point ko dese woon léegi gars yi nangu police yi bind ñu ne léegi dañuy nangu point léegi moom mu ñàkk mënatu la dawal ndax kat ndax man déedéet loolu man da ne ah. mooy il faut mu nekk lan te dafa am ñaari condition du lool kese de du ne maa man non grawul même bu dee ne man wax naa ne du moom la te du moom loolu du ko indil lor. du lool kese de mooy fekk man ma am àq boo xam ne sama àq beneen condition bi mooy sama àq la mais bu ma waxee dëgg duma ci jot xam nga am nay kàccoor yu mel noonu yoo xam ne bu ñu yoree sa mbir moom bés foo waxee dëgg doo ci jot ñoom il faut nga wax lu amul ngir mën cee jot il faut nga wax lu amul ngir mën cee jot xoolal am na benn exemple boo xam ne euh, léegi la ma dikkal ci mairie la woon mairie mairie yu Sénégal yi ngay jot laaj sa extrait gars yi di la dawloo di la dawloo di la dawloo di la dawloo waaja ñaari gaay la woon mais euh, liñ def dawloo leen ba sonn kenn ki gaay yi mujj na leen léegi yéen indi leen deux cents fekk loolu joxe woon nañ koo pare affaire timbre ñuy wax mais ñu jekkit ne leen di leen dawloo ay ñëw leen ci woon ñëw leen ba ñëw beneen jour ñu àndaat gaa ñi ne leen finalement léegi pour ñu jox leen ko affaire bi foog ngeen joxe deux cent deux cent wala yu mel noonu mais kenn ki daal di dem uti ko keneen ki daal di ñëw ne moom ne yaayam nee na du ko joxe ndax yaayam euh, ne yaayam diw la waa ji nag jàpp ne ah kon diw mooy sa yaay mu ne waaw waaw waaw ko léegi mu jaar ci kaw loolu moom joxewul dara mais keneen ki xas naa joxe ba pare mooy ne par exemple kooku wax ji wax que ne mooy yaay may diw même bu dee du dëgg mais ci boobu noonu boobu nay dagan ndax lan ngir lan wax lu amul ngir daal di ndax bu ne diwee sama yaay mooy amul benn lor mu muy indil yaayam mais ngir accéder ci àqam la loolu foo ko teg yow mu ne ndax li al Hajjaj ibn def ngir jot sa àq nga wax yow premièrement le fekk ma ne man diwa ma jur te fekk diw juruma mooy lool amul mais le fait ma ne diw moom moo ma jur mooy waxal naa ko moom loo xam ne amul ma ne moom ne moom mooy sama yaay moo ma ne sax man naa ñëw naa la wax ne man man doomam laa xam nga wax naa loo xam ne moom waxu ko waaja loolu la defoon waajoot lii may wax nag ab histoire bu réel la de loolu lu réel la lii may wax ñii naan gars ñaar ñi ne moon mairie léegi finalement gars yi ne ko ah diw mooy sa yaay léegi ñu kii ko jox ko affaire bi sans lool alors kenn ci moom moom comme ko joxe na xaalis ba pare c'est mort moom mooy waajale li mu def kenn doo ñëw naan ko yow yow kàcckat bi nga doon lii nga wax nii amul mooy <laughs> amul mais noonu la man a def ngir accéder ci àqam noonu la mën a def comme li al-Hajjaj ibn Ila radiyallahu ta'ala def bi muy dem ne day jëli alalam Makka keroog biñ ci biñ ubbee Xaybar ak yooyu mu ne ma bi alayhi salaam may ma ma dem màkk ngir récupérer fa sama alal mu ne ko demal mu ne ko waaye nag di ma permettre ma wax ci yow lu amul ndax bu ma deful noonu waa Makka sama alal du ma ci jot yonent bi alayhi salaam ne ko waxal demal jox naa la carte blanche mu dem ne yonent ba ñëw waa Makka di ko di di doon wër doon yatalaqawna ar-rukbaan al-axbaar min ar-rukbaan doon xaar di eh, jël li nga xam ne mooy information ci euh, caravane yi bi ñu agsee bi mu agsee gars yi kontaan mu ne leen qutila muhammadun sallallahu alayhi us non qutila ashaabu muhammadin sallallahu alayhi wa lan qatlan varian rey nañ leen rey goo xam ne masu ngeen koo gis wa usira muhammadun te seydina muhammad alayhi salaatu wasallam daal dinañ koy def prisonnier te gaa yi kat nee nañu bu li ngeen xamul si lu leen jigéen a neex nee nañu duñu ko rey fii dañ koy indi seen biir yéen ngeen reyal seen bopp fay mu nekk loo xam ne revanche bu ngeen di jël ci ñim leen rayloon bat loolu dëgg la wala dëgg amul pour mais yonent ma la sar sax moo ko yox carte blanche moom it mu ñëw wax ne man damaa pujja man damaa fii mu ne màng ma fa nekk laa bëgg dajale sama alal yi ñi ma yoree loon ci yéen waa màkk sama soxla si yow jox ma sama alal ñi ma dencal bu ko defee ma gaaw bokku ci ñiy njëkk jënd ci butin de guerre bi nga xam ne gars yi dañ ko fay jaay bala maa tujjaar yi fa jiitu les grands commerçants di ma fa jiitu may ñàkk est-ce que loolu am na amul mais yonent ma ne saaf saam loolu xam na moom moo ne ko sax demal mu ne ko fekk nag ma wax ci yow lu amul mu ne ko may naa la ko kon loolu dañ ciy jànge que ne lépp loo xam ne nit ki pour mu accéder ci xam boo xam ne manul mooy il faut mu accéder ci mais gars yi seeno kàccoor te tax na boo waxee dëgg doo ci jot kooku possibilité wax lu amul dafay ubbeeku c'est possible mais ak condition mooy nga ko wax sa bopp mais ngay wax lu amul ci keneen mais ak condition mu baña a mu bañ a lan indi mu bañ indi lan problème ci waajoo jële ki ngay wax ne moom moo ko def wala moom lii la ko dal ak lu mel noonu yooyu tamit da cee jara bàyyi xel kon loolu la mais tekkiwul ne dañuy ubbi masalaam wax lu amul ku mu neex nga wax lu amul ngir ngir camoufler yow say say say tromperie sa ñàkk jub loolu moom xam ngeen ne moom amul moom ak loolu bokkul ak nag que ne man damaa bëgg accéder ci benn mbir moo xam ne sama intérêt la léegi man ma wax lu amul loolu xam nga ne loolu du àq boo am du sax àq kii alalu boppam la bu mu ñàkk moom ko gaa yi yor ko wa xam nga ne loolu wute nag man ma ne man je veux aller au euh, Canada léegi li may def mooy damay wax lu amul ci ay papier tra euh, trafic ay papier loolu l'islam waxu la ko trafic ay papier wax yu amul lu nekk ma wax ko ngir mën a agsi mën a dem loolu moom xam nga ne loolu du sa àq loolu moom mooy loolu wax dafa xaram le loolu wute nag ma ne man de France xaaral j'étais étudiant là def naa fa dix ans passé fay étude ñibbisi naa Sénégal mais foofu la ma fa bàyyi amoon naa fa ab entreprise wala amoon naa fa yoo xam ne yu ñu ma yoreel nga kii def lu ne ngir jóge Sénégal ñëw ngir récupérer sa alal waa ambassade di la rejeter tout le temps visa foo demande mu rejeter la te alal jooju mënoo ko lijjanti ci téléphone ak yooyu gars yi nee nañ il faut nga présenter wu indi sa pièce d'identité ngir ñu man laa jox affaire bi bu boobaa kooku voilà. kooku ci kaar boobu mën naa wax lu amul ndax bu ko deful lenn la mooy àqam bi da koy ñàkk loolu bokk la ki nga xam ne moom danaan man dama faa bëgg a dem noonu léegi damay trafic ay papier loolu moom mooy wax lu amul loolu wax lu amul la tudd te kenn du lan dafa dagan loolu bokkul